ñaanale it sëriñ Muntaxa al Bachir mu yàgg fi lool te ànd ak képp koo xamante ni sag yàgg fi njariñ la ci lislaam noonu it lañuy gërëme boole gërëm ak sant mu assatul wafa bi imaan waaye di ca jiital sëriñ Ahmadu Mbàkke mi nga xam ne xëy na téléphone rek lañ doon déggante waaye fu ñu déggante rek dama naan kii dey nit ku yiw la bi nga gisantee jëmm ji it nga xam ne la nga jàppoon ca kàddu ga it nga gisaat ci jëmm ji rek di sant lool it koo xam ne ci man mooy sama usaas ci moom lay dellu moo wer sama àllu woo su ma gagee it ci moom lay dem muy sëriñ Mor Mbay sëriñ Cheikh di sama mag ñu bokk waajur noonu lay sant it ñi nga xam ne ànd naa feek ñoom ñuy taalibe di ustaas ku mel ne ustaas Daam Jóob oustaz Ousseynou Gaye ak Serigne Cheikh Samb di nuyu kilifa yi nekk ci jàkk ji yépp sunu waxtaanu tey bi ñu sasoon nag mooy nafasatul waxt fi xayaatil muslim valeur bi nga xam ne nii temps am na ko ci dunduk doomu aadama bi rawatina jullit bi ñu bëgg waxtaane def ko ñetti tem xam naa thème bu ci nekk rek sax bayoon na waxtaan thème bu njëkk bi mooy doon mafhumul waxt temps mooy lan thème bu ñaareel bi mooy al waqt fil manzuur al islaami wal garbi temps nan la ko islaam gisee ak nan la ko occident bi gisee ñetteel bi mooy al jabahaat al xamsa allati taxuulu baynana wa bayna igtinaami al waqt wa kayfiyati mujaabahati hadihi al jabahaat al xamsa juróomi mbir yoo xamante ne ay obstacle la yuy dox suñu digganteeg ñun ngir ñu jariñoo temps ak nan lañuy fexe ba xeex ak juróomi obstacle yooyu nga xam ne day taxaw suñu kanam fuñ toll suñu bëggee xam temps li ñuy njëkk a def mooy dañuy laaj ma huwal waqt temps mooy lan temps day su ma ko laajoon fii ñu bari ci ñun nam koy tontoog moroom ja mun naa am du bokk amaana kenn ki dana ma wax ne ma temps de <clears throat> mooy li tàmbalee janvier ba décembre nga wàññi ko ba mu dem fukki weer ak ñaar waaye kooku dama naan ko loolu moom taqwim sanawi la calendrier année bi la amaana sax kenn tontu ma ne ma kon mbaadu kon temps mooy horaire waxtu bi nga xam ne ci nga nekk waaye boo bàyyi dinaa ne ko ba tey ndax loolu kenn mënu su ko woowee temps ndax kenn bokkaliwu ko ak sa morom soo demee makkatal mukarrama zuhran fii ñu toll ci jolloor da fekk ne ñoom ñi ngi yor 15 heures soo demee ca London ña nga nekk seen midi 30 waaye soo demee ca Chicago ña nga nekk seen 8 heures ci suba kon nga xam ne ci loolu lépp ci benn jamono bi la kon ba tey dama naan la kon loolu ndax mooy temps ba tey soo ne ma ndax kon temps mbaadu kon du mooy saa daqaat yi nga xam ne Babel yu ni ñoom ñoo ko créé. nga xam ne su demee ba wër ba ñëwaat muy une temps su ko defee douze fois defaat ko beneen yoon muy vingt quatre heures muy bis ba tey kon dama naan la loolu bis la kon nag loolu tax ñu yitte woo xam lan mooy temps loolu moo tax benn philosophe allemand dafa waxoon li ma gën a yaakaar ne xam naa ko mooy temps te suñ ma ko laajee rek ma rendre compte ne que man xawma ci dara muy allemand boobu di euh, saint togistain ndegam mu fakkirun yu mag yooyu ñoo am problème ci digganteeg ñoom ak ci xalaat ci assumaak nag keneen ku ku mooy ñoom kon temps luñ baaxaa xam la suñ demee ci lisaanul arab bu al-allaama ibnu manzour dafay wax ne anna al waqtu juz'un aw miqdaarun ma'lumun min az-zaman kene jamono aw daggit la aw coppatit la ci jamono waxtu coppatit la ci jamono jamono nag mooy fa yàlla tere aadama indi ko ci kaw suuf ba ni muy ëffee bëfta bi loolu mooy jamono nee na nag aw temps coqit la ca su fekkente ne bëgg naa nga dégg ko dama naan la dafa mel ne rek sa carte crédit bi nga yore nga recharger ko sa téléphone dañ koo tawqiit dañ naan la le premier la ba soo xoolee ba jëloo ko loolu mooy tawqiitam loolu mooy temps am dañ koy daldi nanguwaat si yow ba ci julli gi sax dafa am heure bu muy tàmbali ak bu muy yam moom itam soo xoolee ba jëfandikoo ko dangay gis ne day daal di jeex inna salata kanat ala al mu'minina kitaaban mawquta ay muaqqata muy waxtu woo xam ne nii wu ñu wutal la bërëb kon ci noonu laay profité wax la ne la kon nag kon ndekete kon sa temps mooy sa dund waxtul insaani huwa xayaatuhu temps doomu aadama bi mooy dundam mooy jamono boobu nga xam ne nii moom lay def ci kaw suuf di ko dund te mooy dundam bi nga xam ne nii moom lay paase ci kaw suuf loolu la ñu xakim bi di wax ne ñu di ñu ko melal nee na loolu day melu lu dul ne kaye boo xamante ne nii ñaari fegg la benn fegg bi mooy ak juddu geneen feg gi mooy ak faatu safaxaat yi muy paas yi ci ne ci biir di ay bis bis boo lem rek ñàkk nga ko bis boo lem ñaara ca nekk yoo xam ne amul ñetteel imma lu baax loo def ñu war la koo fay wala lu bon loo def ñu war la koo fay mal umru illa kitaabun dufataahu alwilaada wal mawt wa safxaatu ayaam wa binqidaai kulli yawmin tutwa safxatun min safxaati yudawwana fiika ahadul amrayni la thalitha lahuma xayrun wa salahun tusaabu alayhi aw fusuqun wa isyaanun tujaza alayhi loolu moo tax xasan albasari daf daan wax fu mu toll di ñu waar di wax na yab na aadam innama anta ayaamun majmu'a kullama dahaba yawmun dahaba ba'duk xamal ne yow ay bis nga yu yuñ boole bis boo ñàkk rek xamal ne benn ba yow sa am na luñ rëccale ci yow loo xam ne jëlee nañu ko ci li nga moom moo tax yërmande ak xol bu naqari daf may jàpp su ma gisee kuy feete anniversaire am ci misik ah ci jëndi cadeau ak fecc te moom xamul ne lu wàññeeku lay feete 60 nga amoon ña ngay wàññi yow ngay feete da nga war na tiit xanaa di jàng alxuraan ak werd ci ne liñ la joxoon wàññi nan ko waaye nga liñ la joxoon nga nekk di ko feete ci dañ koo dañ koo wàññi. pour gën laa jegeelal mafhum bi nga gën koo dégg dafa mel ne benn jamiya boo xam ne ni tanmiya la benn association boo xam ne pour développement la wàcc benn dëkk bu ñàkk woowaa dëkk bi yëpp ni leen kaay leen ma jox leen ay xaalis ku ci ne ci yéen dinaa ko ubbil xisaab banki compte bancaire ku ci nekk dinaa fa defal yow loo xam ne nii moom dama la koy nëbbu charte yi mooy la ma la fay jox dama la koy nëbb ñaareelu charte bi mooy dinaa la jox 1440 euros par bis xam naa loolu ñu ngi commencé calculer ñoom sàmbee ni dana neex loolu loo neex mën ko cee def ñetteel bi nag mooy ne soo xoolee ba defewoo ko man nag bis beneen ba ca topp duma ko boolee li ma la jox tey dama koy jalaat loolu mbokk yi buñ ko bëggoon a misaal dañ naan la mooy sa waxtu ku ci ne ci ñun yàlla utul utal nañu xisaab al banque yi boo xam ne ni am nañ ko ci temps ku ne am nga compte bancaire ci temps ñun ñëpp ci ñun wante compte bancaire boobu ñu am dañu ko nëbbu mooy nëbb gi mu leen ko nëbbu wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut amul kenn ñun ko xam fan la naka lay doonee kon dañ la koo nëbbu ñaareel bi 1440 heures yooyu ma lay wax mooy minutes yi ñu la jox nit ku nekk am nga minute par journée 1440 minutes nit ñi nag xaalis si leen gënal minute seeni mille francs day réer seen bopp yu ubbu waaye seen 5 minutes bu réeree du leen def dara kon loolu moo leen ko gënal. waaye nag soo xoolee ba jëfandikoo ko du du ca teguwaat beneen bis mooy bis bu la xas ba weesu moom boobu jàll na beneen la wax moom la woykat bi di wax naan abul ala al maari al amsi allazi marra ala qurbihi yu'jizu ahlul ardi an rabbihi hatta idha jaa ko mu mawt xatta ida jaa ahadukum almawtu qaala rabbi irji'uuni la'alli a'malu saalihan fiimaa tarakt kallaa innahaa kalimatun huwa qaa'iluhaa wa min waraa'ihim bardaqun ilaa yawmin yub'athuun kon soo demee ba nga xam te ni faatoo ci des ñu wallaayu barsaq da ngay bëgg a delluwaat pour jëf waaye nag fekk na loolu moom jëf weesu na aaye boobu nag alxasanul basar yi da ko daan jàng moom dafa demoon ci benn néegam def fa lu mel ne bàmmeel bàmmeel ba mu fa defoon da daan def saa yu demee ba àgg ci futuur commencé naa am taqsir ci digganteem ak boroomam commencé naa gàttal ci la mu waroon def ci digganteem ak boroomam day daal dem natt bàmmeel bi bu nattee bàmmeel bi bu jógee fënd mi nekk ak moom mu daal di yëlbu daal di jàng aay bi daal di tiit su ko defee loolu day mel ni ku ko joxaat dund bu bees mu imaginer saa yu nekkoon ci biir bàmmeelam bu ko defee saa yu jugee loolu da koy roofaat ak sawar kon loolu mooy tax ñu daal di ñëw ci sunu. xëy na tomb bi nga xam ni mooy tomb fasl bi nga xam ne mooy bu ñaaree bi mooy kon léegi maza taani daqiqatun aw saatun aw yawmun fi xayaatik benn minute benn heure benn bis lan mooy njariñam ci sa dund gi amaana kenn ki man na maa tontu ne ma tontu wuute ki nga xam ne ni temps amal na ko njariñ dana wax ne ah loolu valeur la de loolu njariñ la de une minute rek njariñ la waaye ki mu ko amul njariñ danaan mo juróomi minute kese loolu lu la mën a wàññi nit kooku noonu la koy déggee suñ seetee ci histoire danañ gis am na nit ñoo xam te ni dañoo xamoon seen valeur du temps jëfandikoo ko neeñ ko war a jëfandikoo amut benn bis bi romb lu dul ne ci àdduna bi danañ tudd imaamu Shafi'i wala imaamu maalik di jël ci seen njàngale di ca wax ci seen i wax di jaar ci seen manhaj di ko rey amul benn bis bi romb fii ci Sénégal danañ tudd Serigne Touba radiyallahu anhum ajma'in ndax lan nañ xame woon temps ak nan ko fexe woon a téye ba jëfe ko noonu it la gis nit ñoo xamante ne nii ñu ngi dox di dem ak ñëw waaye comme ñu faatu lu waral loolu ñooñu dañoo xamul seen njariñu temps ñooñu ñooy wax lan inna naa aw awqaatana ñun de dañuy rey sunu temps wax nañ dëgg sax nag dañ koy rey intixaarul bati la ñuy def mooy xaru boo xam ne dafa yeex ndax sa temps mooy sa rasumaal mooy sa capital léegi nag nga fekk nga koy jël di ko tasaare di ko sànni di ko yàq yaa ngi xaru naam xaru gi dafa yeex waaye waaye yaa ngi xaru ñooñu la woykat bi di ñu melal di ñu wax ne ñaar ñii yamuñu kii mi ngi faatu di dund ci xol yi waaye kii moom mu ngi ci kaw suuf di dund ba pare mel ne ku dee axul ilmi xayyun xaalidun ba'da mawti wa awsaaluhu taxta thara ramimu wa zul jahli maytun wa huwa maasin ala thara yuzannu min al amwaati wa huwa adimu kon walan yu axir allahu nafsan isa jaa ajaluha sa dib nag bu jotee moom kenn du la may nga jëlal beneen mbokk yi jamiul masaalix manutatun bil waqt mbooleem seen njariñ yi dañ koo tënk ci waxtu mbooleem seen njariñ yi ci waxtu lañ ko dañ ko tënk njariñu àddina njariñu àllaaxira mbay mu dox njàng mu normal fukki atak ñett ngay investir pour nga mën a am njàng mu baax lépp loo jël ci àdduna rek waxtu nga koy jox mu dog lay delloo njariñam ba ci dugg àjjana gi ñu dugg àjjana ëllëg sax dañ koo jox sunu waxtu lañ ko jaayee ak yërmande yàlla su ñu doog a mën a am aljana boobu su la neexee nga jàng noog man aaya bi fa amma man utiya kitaabahu bi yamini fa yaqulu ha um muqra'u kitaabiya inni dhanantu anni mulaqin xisaabiya fa huwa fi 'ishatin raadiya fi jannatin 'aaliya xutufuha daaniya kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyaamil xaaliya ca la ngeen defoon ca bisi àdduna ba kon ndeke àjjana biñ am lañ fa amee xéewal yépp kulu lekk leen washrabu naan leen hani an di yaatu waaye bi ma aslaftum fil ayyaamil xaaliya ca la ngeen defoon ca journée yi nga xam ne yéen a ko weesu gennaaw muy journée yi àdduna ñi nga xam ne ni nag xoole nañ ba jëfuñu ñoom yàlla da leen xas ñu am yéene woon a dellu defaat yàlla ne leen loolu weesu na wa hum yastarixuuna fiha rabbana axrijna naamal saalixan geyra alladi kunna naamal suñu borom dell ñu boo ñu delloo danañ jëf lu mel ne luñ dul doon jëf danañ jëf lu baax yàlla ne leen déedéet awalam nu'ammirkum maa yatadakkaru fihi man tadakkar wa jaakum nadir fa duqu fa maa lizalimina min nasir ndax joxuma leenu at yoo xam ne ni ku ne joxoon naa ko sa wàll moo doon koo jëfandikoo na mu koo jëfe rawatina boog yow ma ci loolu yóbbaaleel leen ñoo xam ne ni ay waarekat lañ ñu lay xamal sa waxtu di la ko leeral yóbbaalay waarikat yoo xam ne dana ndox sa njariñu dund gi waaye faale leen woon kon nag tey réccu dafa wees ñam leen ko rek foofu moom fa ma min nasir ab tooñkat fii moom du fi am ku ko ku ko jàppal mbaggam kon doomu aadama mënul régler waxtoom ndax waxtu moomoo ko ndax waxtu tey jii nii su fekkonte ne danga am benn muhimma benn liggéey bu am solo ñu jekk ba ci yàgg 14 heures jot nga gëmmentu munoo wax ne wi damaa bëgg ñu indil ma ko sama kanam ma nelaw ko sama pare ñu indiwaat ma 14 heures ma continuer sama liggéey bu am solo boobu kenn lu ko nangu loolu mënul nekk ko loolu mooy wax ne yow maxtu mënoo ci dara yow lan nga man sa bopp idaaratu nafs nga mën a def yow sa bopp nga mën a nga mën a tàggat ba nga xamante ni yow da nga jëriñoo sa waxtu waaye mënuloo mukk tàggat waxtu nga xam ne ni day dem qiimatul waxtu maa yam la u waxtu njariñam lépp mu ngi ci la nekk ca biiram nañ àndandoo xalaat taxayalu ma yi ngeen àndandoo xalaat benn waaye boo xam ne dund na juróom fukki at ci caaxaan rek la ko nekkoon ci ñaan sàngara ci dem ci ñu ko lewut ci ci ci yu bon fu mu toll ba bis benn bisu àllarba weeru koor mu dugg ko ci biir foo xam ne restaurant la doon fa lekk ba mu lekkee ba pare mu daal di génn fomp yore kaasub sàngara ak kaasub boisson ci noonu rek benn waaye daat koy romb bu xam diine te mën a waar waar ko waaru tàng jéer para romb ko jàll munta eggale ñaari biteel lim yoroon teg ko ci suuf daal di ñibbi këram mbokk yi bi mu ñibbee këram jaaxle jàpp ko mu continuer woor la desoon ca bis ba pare mottali la desoon ci weeru koor gi pare fay la nga xamante ne woon nii da koo ñàkkoon ba pare it rus na lool booleeg réccu ci li nga xam ne nii weesu na ko ca lam daan def bi loolu xewee mbokk yi ñu teg ci deux mois rek waa ji yàlla daal koy moom mbokk mu waaroon ko daal di gis ko ci gént mu ne ko maa ngi àjjana te li ma am lépp yow laa yaw laa koy sante mbokk yi ndax am ja bisu àllarbaam boobu yam naag benn bisul àllarba ci àllarbaam yi mu du yam kon qiimatul waxt maa la njariñu temps ma nga ca la am ne ca biiram ndax bis boobu la ne ca biiram moo am valeur moo tax mu gën ci bisam yépp kon fa ulaayika yubaddilullahu sayyi'atihim xasanaat yàlla xam nga bu baalee day jël la bonoon sax far def koy tiyaaba nag moom ndax daa baax la nga defoon ci musiba la lay jël soppi ko soppi ko def ko ay tiyaaba kon su ma nelaa une minute bi nga toog léegi nii ban njariñ la am amaana nga ne ma dara amul benn njariñ pourtant une minute bii mën nga cay def loo xam ne wecc na kaamil ci fay qul wallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad ñetti yoon nga am ci darajay kaamil fayu kaamil pourtant minute boobu moo gën minute bi nga génn lu mu ko gënee la nga ca def kon xiimatul waxt maa yam la uku la nga def ci sa waxtu woowu rek moom mooy njëriñam umu habiba yéen sansalam da ko romb muy kocc koccal di werd rek yéent bi romb ko dem ñëw julli fajar ba pare ñëwaat fekk ko ci naaju ma nga fa ba toog yéent bi ne ko loo doon wax mu ne ko wax naa fi ay lu baree bari bari yéent bi mu ne pourtant man li ma wax ñetti baat dong la waaye jàpp naa ne mënoo feex lu ko gën kon ndeketee waxtu dañ ko war a jëfandikoo te xam nañ koy jëfandikoo lu mu ko wax dane ko subhaanallah bi hamdihi adada xalqihi wa rida kon loolu rek dafa mel ne njariñu àdduna la ndax nee nañ boroom xam moo mën a jaamu yàlla ndax day xam fa muy dóoree fa muy baaxee su ko defee bu ko waxee rek day daal di dajale dajale lépp kon nag axzu bi zimaamil mubaadara kon ni ñu war a def mooy lan fexee jël initiative def te bàyyi taswiif yi xaarande bi ba ma màgg ba ma am xaalis ba ma gën a nekk ba ma jàppe ko noonu rek ba dee daal la fay fekk ku wax loolu lépp da ko fi xaar ku wax yàlla dana la xaaree loolu loolu lépp dala ump moo tax Serigne Sambay danaan wax naan wax ju am solo daal wax danaan lépp lu la sa morom raya bi nga koy def yaa ngi janoog moom di ko seetaan dafa jël axsu bil mu dara yow nga def axsu bi zimaami taswif rek moom dafa def yow nga toog di xoole Sëriñ Tuubaa daf taan wax radiyallahu anhu i'lam bi anna waqta shaxsi min a'addi asya'ihi fasghi lanhu a a'azzi xamal ne li gën a valeur ci yow mooy sa temps kon nag fexe koo def fa gën a valeur ndax moom moom mooy sa njariñ maam Cheikh dañu daan wax naan baadir ilal amali xablal fawti kay tadxulal jannata ba'dal mawti gaawal jëf yi bala muy weesu su ko defee nga mën a dugg àjjana saa yu la yàlla moomee yéen daana wax ne bépp bis boo xam ne dafa romb te jariñoo ma ko gënuma cee jege sama borom bis boobu wóoful ma la bis boobu ida ataa alaya yowmun la asdaadu fi ilman yuqarribuni ila allahi fala buurika lii fi tulii dalika dalika al yowm moo tax mu dëgg mu dëggal ñuy def li ñu naan mubaadara jël saa initiative ci def mu ne mbokk yi yéen sansam wax ñu nañu baadiru bil amali sitta jëfandikoo leen seen wax ci juróom benn ndax dafa gaaw a dem bala muy romb na tantaziruna illa faqran munsiya xanaa da ngeen fiy nekk rek di xaar fàqir goo xam ne dalay ñàkkloo fàttaloo la képp koo bokkaloon fàttaloo la yàlla wala da nga nar a xaar rek aw ghinan mutghiya wërsëg wu yaatu woo xam ne nii bewloo na la ba nga fàtte yàlla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna an ra'ahu istaghna dafa yaakaar ne sax nag woom ne waaye nit moom munta woom le munta munta bàyyi yàlla aw maradan mufsida wala feebar boo xam ne da ngay dajeek moom ne waa kii ndax diw la ndax ni mu mel léegi ndax loolu nga fi nar a xaar rek aw hëraman mu fannidaa wala màggat ba sam xel dem nga naak ndax loolu nga fi nar a xaar rek ba defoo aw mawtan mujj hisaa wala deegu bette lool ñu naan ñoo naanandoo attaaya démb wala ñoo reerandoo wala ñoo doxantoondoo mbokk yi nañ jëfandikoo suñu waxtu bala muy weesu aw awi dajjaala fa dajjaalu sharru ghaibi yuntazir awi saa fa saatu adha wa amar dañ fi ne di xaar rek ba dajjaal ñëw ca dajjaal moom mooy li gën a yées ci li ñuy xaar wala ñu fi xaar rek saa te saa moom moo gën a gaaw lu ne benn kaw kaw arab mas naa ñëw ci yéen sallallahu ne ne ko kañ lay saa di yowmal xiyaam kañ lay taxaw yonent bi xool ki gën a ndawi atti jataay ba ne ko du dee mukk lu dul ne du kii du dee mukk lu ne saa dana taxaw wax ji lënt lool waaye wax ji yomba firi lool mooy ne moom kii ko a gudd fan te ku dee sa yowmal xiyaam taxaw na te moom kii ko nar a gudd fan te kii balaa faatu moom dana faatu te looy xaar yowmal xiyaam yow jàppal sa bopp yow yaa yowmal bu taxawee sa bos la boo faatoo rek sa bos taxaw na loo ci xaar mu taxaw kon laaj boobu amul solo laaj bi am solo mooy yow kañ ngay faatu nan lay profité bala maa bala maa faatu kon mbokk yi nañ moytu dajale alal bu bari bi rek yaakaar ne mooy njariñ njariñ dëgg mi ngi ci xam sa waxtu nga jëfandikoo ko ne ñuy def ci alal dañ ko jéem def ci waxtu mbokk yi ndax yém saa salaam dajoon ak saxaaba yi ne leen ayyukum maalu waarisihi ahabbu ilayhi min maalihi kan ci yéen la alalam gënal alal ñu koy doon saxaaba yi ne ko ñun ñëpp ci ñun suñuy alal moo ñu gënal alal ñu ñuy doon mu ne ndax jëfe ngeen ko noonu fa inna maalahu maa qaddam wa maala waarisihi maa aqar alalam kat sa alal ji nga moom mooy li nga joxe gaaw ci yoonu yàlla ki nga xam dañ la moomoo ko mooy la nga fi denc su ko defee ñu war la koo miiras rek soo paree ndax yaqulu ibnu aadama maali maali wa laysa laka min maalika illa ma akalta fa afnayt aw labista fa ablayt aw tasaddaqta fa abqayt doomu aadama danaan sama alal sama alal nit ñi di ko joxoñal alalam naan ko sa alal sa alal te amu ci lu dul fu mu fanaan amu ci lu dul benn lal lu mu bari bari loolu la ca mën a am kon sa alal yaa ci am li nga lekk mu rees wala nga sol ko mu ràpp wala li nga saraxe mu daal di des lu dul loolu nag da naan am naa am naa ba bis ba jot rek wala xad jiitumuuna afraada kama xalaqnaakum awwala marra wa taraktum naa xawwalnaakum waraa zuhurikum kon mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn bis këram pour expliquer loolu rek li nga joxe moom nga am wàcc fa gàtt ne Aïsa saraxeel ma gàtt bi daal di génn dem bi mu demee ñëw sa saraxe gàtt bi yépp ba mu des mbagg mu laaj yéen saa salaam laaj ko ne ko lan moo des ci xar mi mu ne ko mbagg mi moo ci des lépp jeex na ba des mbagg bi yonent bi ci saasa da koo corriger ne ko déedéet lépp a des ba mu des mbagg bi ndax la nga saraxe moo des li nga lekkal sa bopp moom nga moomul mbir moo xamante ni nag dañ la koy laaj al mas'ulun anhu al-abd yawm al-qiyama ak gàtt xel bokk na ci examen boo xam ne ba nga koy dem la nga war a xam ci lañ la war a laaj wax nañ la ko la nga war a xam ci lan lay tont wax nañ la ko te du tee nga échec wax dëgg fa yàlla loolu mooy gàtt xel tontu yi jox nañ la ko laaj yi jox nañ la ko te teewul du tee nga échec loolu wax dëgg fa yàlla moom mooy gàtt xel ca nag yàlla subhanahu wa wax nañu ci làmminu yéen sallam ci nenu ku ci nekk ñun xam na lañu war a laaj suñ demee yowmal qiyaama laa tazulu qadama abdin yowmal qiyaama xatta yusala an arba'i xisaalin an fii ma afnaah sa dund gi foo ko def foo ko jeexal wa an shababihi fii ma ablaah sa ndaw gi foo ko ràppale wa an maalihi min ayna iktasabahu wa fii ma anfaqah ak sa alal ji fan nga ko fàggoo ak foo ko def wa an ilmihi maada amila bihi ak sa xam-xam bi ana la nga ci jëf kon foofu la ñu dugg ci def muqaarana diggante ñaari manhaju mooy al waqt fil manzur al islami wal gharbi islaam ak occident ku na ci ñoom nan nga gisee temps al fawaariq al asaasiya bayna al manhajayni différence yi am ci diggante ñaari école yooyu muy Occident bi ak islaam Occident de xam na waxtu xam na ne am na njariñ ndax jëfandikoo na ko jëfandikoo bu wane ne xam na ne am na njariñ ndax jamono bi nga xam ne ñoom ñoom ngi développé ñun suñu jamono boobu suñu waxambaane ñu ngi toog ci xeer garab yi di xaar beneen ba beneen ñëw wut ay jeux yoo xam ne du jeex bu pare ñu dem ca ba ca des kon ñoom xam nañu waxtu xam waxtu moo tax xamin bu gàtt la nag naam waaye xam nañ ko ci moo waral ñu def li ñuy wax les malbouffe nga xam ne boo liggéeyee boo wàccee taaye ngaa dem sa kër da ngay bëgg mu gaaw ba nga mën a dellu sa bërëbu liggéeyukaay ñu defar lu mel ne fast food nga xam ne da ngay dem rek lekk gu gaaw te tàng rek nga dem delluwaat sa bërëbu liggéeyukaay donte loolu day joxe ay feebar yu bari euh, wante ñoom sam wut nañ lu mel noonu ngir mën a xam seen temps waxtu bi nga xam ne duñ ko bëgg profité pour gaawtu ko njëriñam bi mu am. donte la nag ñoom waxtu xamin bu xamin bu oyof lañ ko xam dañ ko xamee rek xaminu ki mar soxla ndox buñ ko joxee ndox noonu mu ci gaawantoo ñoom noonu lañ ko xamee dañoo jàpp ne ñoom waxtu mooy sa mooy sa capital soo ko joxewut mënoo am dund soo ko joxewut mënoo am xaalis soo ko joxewut mënoo am teraangay àdduna ñoom noonu lañ gisee waxtu waaye nag ñun ñun gisee nañ ko nu weesu ñoonu islaam gisee nu weesu noonu waxtu islaam dafa gisee waxtu am na njariñ lool waaye nag du àdduna lañ koy jëndee waxtu dañ koy jël investir ko pour maanaam allaaxira islaam daf ñuy wax ñu jëfandikoo àdduna waaye ñu jëfandikoo allaaxira wabtaghi fi ma ataaka allahu daaral axirata wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana allahu ilayk kon foofu lañuy ñuy jël al bu'd az-zamani wal maddi fi tafa'ulihima ma al waqt ñoom ñaar différence bi ñu am ci wàllu temps ci côté matière ak côté soriwaay niñ ko am ñoom ci jëflante bi ñu jëflante ci ci waxtu ñoom muy Occident bi ak islaam suñ xoolee ñoom dañoo foog ne lépp fii la lépp rek fii la ñoom seen nasara dafa xaw a gàtt seen bët dafa xaw a pat benn bët la ñu gisee seen njariñ lépp mooy li nga xamante ne ni moo teew ñu jële ko fii muy ci àdduna waaye ñu gisee lislaam nag moom yëfam dafa sori foofu moom dafa jàpp ne fii tool la boo xam ne dañ koy bay waaye ngóob ma fële la waaye simaar ba fële lañ koy dagge muy yowmal qiyaama bu ñëpp dekkee ñoom nag seen gisiñ dafa gàtt lool dañ ne foog nañ ne lépp àdduna la yamal ya'lamuna zahira min alxayaat dunia wa hum an al axirati hum hum gaafiluun yéen sansa wax nañu nag kooku mooy gàtt xel ki am xel mooy kan ki am xel mooy ki ñu yent bi wax moo ko xam ne ni xam na njariñu àddunaam ba jëfandikoo ko pour alaxiraam alkayisu man daana nafsahu wa amila lima ba'da al mawt wala ajizu man atbaa nafsahu hawaha wa tamanna ala allahi al amani moo tax yém san wax nañu nee na ñoom dañoo dugg àll boo xam ne nii aw ñaay la bari dég lool ca bañ ca duggee dugg nañ foo xam ne ay dég dana leen fa jam ba lëng na leen te mënuñu faa génn mooy jaamukat yooyu nga xam ne ni jaamukatu xaalis lañ te ñoom ñooy tubaab yi seen lépp foog nañ ne xaalis mooy njariñam ta'isa abdu dinaari wa dirham ta'isa wan takash wa isa siika falan takash kon ñoom lahum qulubun laa yafqahuna biha am nañ ay xol waaye duñ ci xalaat lahum a'yunun laa yubsiruna biha am nañuy bët naam mais duñ ci gis gisin bu gàtt lañ ciy gis muy fii rek waaye lahum azanun la yasmauna biha am nañu nopp waaye nopp yi gàtt dégg lañ yore kon nag ulaykal an'am bal hum adall dañoo mel ne ay xare ki bayee nag waaye sax ñoo gën a réer ndax ñooñu yàlla joxu leen joxu leen xel kon valeur bi nga xam ne nii ñoom ñaar jox nañ ko waxtu suñ demee am na benn raayit ci ñoom koo xam ne nii njiit la ci ñoom ñu koy wax Benjamin Franklin moo waxoon waxam ju siiw jooju nee na time is morning àdduna xaalis la waxtu da ko war a jox bi mu xaabal nga am xaalis moom noonu la gisee waxtu pour man kooku daf kaa ihaana dafa woyefal waxtu daf ko doyadal ndax mooy nga jël sa daggitu àdduna di ko joxe ngir ay koppar kon kooku ku ñàkk xam lan mooy waxtu la ndaxte waxtu li ci imaam Ali waxoon moo gën a rafet ci waxtu imaam Ali def na woon waxtu sa lépp ñetti fan dong la àdduna léppam ñetti fan la àdduna léppam ñetti fan la bis bi la weesu munoo fexe ba mu dellu siwaat bis bi ñëwagut xamoo ndax danga ko fekkee fekkeem deet benn bis rek nga am muy bi nga nekk kon góor góorgóorlu ci benn bis rek nga nekk amul fenn ci jàkka ji ku mën a gaanit ne suba dana la fi fekk amul kenn ci jàkka ji ku mën a dellu si démb kii li muy jege-jege kon benn fan rek lañ am mooy bi ñu nekk loolu la ñu imaam Ali doñu ad-dunya salasatu ayyamun yawmun mada laysa laka minhu shay waa yow mun wa yawmun aatin la tadri atudrikuhu am la wa yawmun anta fihi faghtanimhu kon nag profité ko rek moo la ci moom nga waroon a def wal al waxtu laa alal kenn ko denc ca alal alal dañ koy denc ca waxtu kenn mënu koo denc waxtu waxuma la mënuñu koo denc rek waaye fa hiya sari'ul inqidaa dafa gaaw a dem booy xoolee rek mu daal di romb jàll kon waxuma la mënuñu koo denc rek waaye dafa gaaw a dem te bi waar nañu ne na bisu yu mujj ci àdduna bi muy aaxiru zaman te ñun toll ci bis yi day gaaw lool imaginer leen ne rek weer wee ñu weesu ci koor gi rek ak léegi ni mu gaawee day gaaw si yow imaginer rek loo jàppoon rek sam xel loo xam ne ni at la wala ñaari ak léegi ni mu gaawee da nga naan temps bi ni mu gaawee daal jaaxal na ma te pourtant yonent bi moo ñu ko waxoon moo ne ñu inna bayna yaday saa'ati ayyaaman takunu sanatu fiha ka shahr wa shahru kal jumaa wal jumaa kal yawm wal yawm ka saa wa saa ka istiqaali shaafa waxoon nañu nee ñu àddunaa ngi ñëw ci mujjëm at ma ca moom day mel ne weer waaye weer ma ca moom day mel ne jumaak jumaa ajjumaak ajjuma waaye ajjumaak ajjuma yu semaine day mel ne bis waaye bis day mel ne waxtu waaye waxtu day mel ne beneen almet boo taal rek bala ngaa fay ndax gaaw sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko waxoon kon nag nañu jéem a góorgóorlu ci xam lan mooy sunu waxtu Seydina Nuux bi nga xam ne ni moo gën a gudd fan dey ñu ko laajee waxtu nu mu toll yow nga xam ne yaa gën a gudd fan ci yeneen yi dana dafa mel ni àdduna ni mu mel ne dama mel ne buntu sarale rek ma dugge fee génne fee kon loolu lu gaaw la yéen saa salaam ne bu'istu ana wa saa'ata haatayni dañ maa yónni man ak saa'ata demewul lu dul mi ngi nii mushiran ila sababatihi wal wusta ca boobu ma ngay joxoñ baaraamu bi nekk diggam ak bii xam nga ñaari jege nañ lool te nee na bi ñu koy yónnee léegi noonu la toll te duñ daan du nekkaat na fi ci biir suuf lu tolloog 1400 ans kon nag mbokk yi nañu gën a xam sunu waxtu ñu jariñoo ko loolu nag ñu ngi koy xam bis ba nga xam ne ni fekk na weesu na yàlla di ko laaj yéefari kam labistum fil ardi adada sinin yéen ñaata ngeen defoon ci ay at xaalu labis naa yawman aw ba'da yawmin yaakaar naa benn fan lañ def wala genn wàll de gis nga ni ñu ko xeebe pourtant noonu la demee ñoom dañuy doog xam réalité bi waxtu wi noonu la gaawee waaye doo ko rendre compte da ngay bàyyi ba léegi nga doo koy rendre ñu ngi koy wax fas alil aadin demal woyu mathématicien ñu calculer ñu ko loolu moom ñun am nañ ci dëgër moom de noonu la demee yàlla leen pourtant li ngeen wax dëgg la law annakum ta'lamun su fekkonte ne xamu ngeen kon ngeen ko waroon a xamee li ngeen wax dëgg la waaye nag da ngeen a sàgg man ba xamu leen ko mbokk yi bu ñu bu kenn benn gendarme wala benn policier fekkoon fii kenn yeewi loxoom xoom manote yóbbu ca police ba bis boobu mooy gën a doon bis bi metti ci bosam dana am xus dana wéet dana jàq dana dana mel ne bis boobu dafa metti ci moom lool wallahi bis biñ lay yeew moo gën a métti bis biñ lay yóbbu sa bàmmeel moo gën a wéet te bis boobu foo da ci jaare te fii nga ko mën a nga ko mën a profitoo moo tax yenn saa salaam dara wax naan ñaari guddee ngi nii mbindee fi mos ñoo dégg guddi yu mel ne moom bis bi ngay njëkk fanaan ci bàmmeel ak bis bi nga xam ne nii bu ñu nee suba la la yowmal xiyaama laylataani lam tasmaa alxalaayiqu bi mislihima laylatun yabitu maa almawta walam walam yabit maahum qablaha wa laylatun sabihatuha yowmal qiyaama moo almaawardi yi da daan wax naan mbokk yi góorgóorlu leen ci seen waxtu yi ngeen koy jëfandikoo bala muy weesu aqbil ala salawaatika alxamsi yi kam musbihin wa asaahu la yamsi wastaqbil yawma jadida bi tawbatin tamxu biha zanuba saxifati l amsi yi fala yafalanna bi wajhika algaddi bila fi'la zalaami bi surati shamsi kon ban njariñ la lislaam jox waxtu islaam jox na waxtu njariñ lu bari nee na képp ku xëy ci ñun ab commerçant la imma mu goreel boppam yàlla dugal ko àjjana imma mu sànq boppam jaay boppam iblis yàlla dugal safara yonent bi moo ñu wax loolu dane kullu naas yaxdu ku nekk ñun day xëy nekkub commerçant fa baa'i'un nafsahu kii day jaay boppam fa mu'tiquha kii da koy goreel dugal na ko àjjana aw mubiquha kii nag muhlikuha da koy sànq na bakkanam yóbbu na ko safara kon nag ku ne na nga jéem a xool sa waxtu njariñ ndax waxtu xéewal la xéewal nag ñu bari dañ ci perte suñ ci nekkee moo tax ibnu abbas nettal ci xadiis yoon saa sallam ne ni'mataani maqbunun fihima kathiru min an naas as-sihhatu wal faraag nee na ñaari xéewal a ngi nii yoo xam ne ni ñu bari ci ñun dañ ciy perte ca ñooy ñaar ñan mooy nga libre ak nga wér-gu-yaram da xoole rek ba wéradi nga libre xoole rek ba soxla yi léegi tënk na la moo tax yéen sanasal nañu woon jëfandikoo leen profitoo leen seen juróom yi balaa juróom di ñëw irtanim xab xabla xamsin jëfandikool juróom yi balaa juróom yi di ñëw shababaka xabla haramik bi nga nekkee waxambaane laataa ngay màggat wa sixataka xabla xabla saqmika bi nga wéree laataa ngay feebar wa xab la faqrika bi nga woomlee laataa ngay ñàkk wa faraaqa xabla suxlika bi nga occupé bi nga libre laataa ngay occupé waaye wa xayaataka xabla ko mu résumé loolu lépp te mooy bi ngay dund laataa ngay dee ca yent bi waxoon nañu ne ñun sunu àdduna ñun jullit àdduna bu gàtt la amaaru ummati ma bayna sittina ila sab'ina wa aqallahum man yajuzu zalik suñ xeer bi seen dund dafa gàtt juróom benn fukk ba juróom-ñaar fukk lay doon waaye néew na ñu ko jéggi néew na loolu ñu ko jéggi ku xam loolu nag war ngaa cee góorgóorlu moo tax yent bi jàmbatoon yàlla ne ko sama xeetu seen fan dafa gàtt faw nga xoolal ma noo ma koy dédommagé yàlla ne ko wax baax na naa la wutal lu ñuy wax laylatul qadr su ñëwee nañ ci góor góorgóorlu laylatul qadr ndax benn bis boobu nga taxaw ko dajeeg moom yàlla defal na la ci 83 ans yoo xam ne da nga koo war guddi gi nga xiyaam ko kon du du du ati falaa falaa waaye 83 ans yoo xam ne nii ba cëg gi da nga koo woor guddi gi nga xiyaam ko nga jug ko taxaw ndax yàlla subhaanahu wa taala dafa woo yahudi ak nasaraan si ne leen liggéeyal leen ma ñi liggéeyal ko ba bëccëg ba njolloor mu ne leen dem leen mu woo ñu ci des muy nasaraan si ñu liggéeyal ko njolloor ba tàkkusaan topp mu daan ñuy woo ñu liggéeyal ko diggante tàkkusaan ba timis mu gaaw lool ba pare mu fay ñu xiiraatay ni xiiraatay ni fal yahud fay yahudi ak nasaraan si xiiraat xiiraat ñoom ñëpp ñu daal wàññeekuwaat ñëw ne ko yàlla li nga def nan nga ko mane ba pare nga bëgg ñoo fay lu gën a néew mu ne leen ndax li may waxaale woon ak yéen fayu ma leen ko mat ñu ne ko ah kay fay nga ko mat mu ne nag la ma jox ñee nag loolu mooy samay ngëneel ca maa koy jox ku ko neex fa dalika fadli utiihu man man asha moo tax yéen sallam bu daan dugg fukki guddi yu mujj yi bu daan dugg da ciy góorgóorlu Aïsa moo ñu koy nettal ci xadis bi nee na ida daxala al asra ahya layla da daan dundal guddi gi yépp wa ayqaza mu yee njaboot gi waaye wa jadda wa shaddal mizar mu takk ndiggam bàyyi fee jigéen ñi wan leen ginnaaw ba pare di wax di wër ci euh, biir kër gi ak ci kër yi di wax naan ayqizu sawaxibal xujab fa rubba kaasiyatin fi dunya aariyatin yawm alqiyaama yée leen jigéen ñi ngeen nekkandool ci néeg yi wallahi yuuxu dana jóge fañ ko foogewul woon yee leen jigéen ñi ngeen nekkandool ci biir néeg yi ndax yuuxu dana jóge fu ñu ko foogee woon faru bakkaasitin fi dunya aariyatin yawmal qiyaama amoon yére fii ñépp wormaal la fee nga dem ñu def la nga rafle ca dara war lu ko dull xamoo xéewal gi la yàlla jox ci fi mu la boole kon nag islaam dafa am dégginam mooy dégginu njëkkante manhajatu sabq fi idaaratil waqt fil islaam islaam dafa dégg dégginu njëkkanteeg sa waxtu ci ñaar la ko déggee muy musaaraa wa suraa gaawantu sa temps bopp sa record bopp ak sa record digganteeg nit ñi njëkkanteeg sa bopp d'abord muy sa waxtu bala ngaa faatu soo paree nga njëkkanteeg sa moromu jullit nii moo tax mu ne wa saari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawatu wal ardu u'iddat lil muttaqin topp nag mu ne ñu nga jëkkanteeg sa biir nit ñi su ko defee kenn bañ la koo yóbbal saabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ardi uidat lilladina amanu billahi wa rusulihi moo tax nett lañ na Seexul Xadiim mas naa dégg am kuy jàng xasida mu jekk ba jàng mu ne ci néeg bi mu ne daal di génn daan ne bind lii ñu ne ko Mbàkke yow de yaa bind mu daan ne leen ndaxam ndokk waay ndaxam foogoon naa ne kenn na ko bigg bu ko defee ñee dana ma ci war ca moom danaa ko ñee kon ñooñ foofu lañ newoon dañ daan am fiiraangeeg ci seen digganteeg seen borom ba xam diw yi diw romb na ma am déet rabiatul yee noonu la daan def bu daan dégg ñu ne diw def na lu baax diw def na lu baax day yokk lam daan def ndax yëgu fiiraange ci jëmmam ci sama borom bañ kenn raw ko walladina amanu ashaddu xubban lillah waaw nit nag yàlla moo ko war a gënal loo xam ne nii moom la mun a am moo tax yàlla daf ñoo tere ñu njëkkante yi nga xam ne ni benn amul ci njariñ muy àdduna bi yi nga xam ne ni aradon sayyaal wa baqaawul xaali min al muhaal mbir la muy toxu di dem te kenn mënul fexe ba mu resté moo tax alquran dañu wax ne i'lamu annama alxayaat dunya la'ibun wa lahwun wa zina wa tafaaxurun baynakum wa takaasurum fi l amwaali wal awlaad génération yépp bu ci nekk wan na islaam wan nañu alquran wan nañu fan lay sànkee waxtam génération bi am sept ba 18 ans mu ne nee na laayib fo génération bi am 18 ans ba trente ans mu ne moom laxwu caaxaan topp li mu wut a topp passé à côté génération bi nga xam ne dafa am diggante 30 ans yooyu ba 40 ans ba jàpp 50 te mooy ku xóoli nee na ñoom zina ci lañ nekk ka la gën a màggat commencé dugg côté boobu moo la dàqatuwaale ndax day bañ bañ lu moo tax mu wax ko zina génération bi am 60 ans jëm kaw nag moom xam na ne weesu na waaye léegi doom alal lay wax maa la ëpp alal maa la ëpp ci la nekk tafaaxurum tafaaxur wa takaasur bil amwaali wal awlaad ca loolu nag mel ludul ka xaysin ajabal kuffaaru nabaatu du lenn lu dul taw boo xam ne wàcc na bi mu wàccee gàncax ga rafet lool ci kaw suuf kuffaar ba muy baykat ba loolu jaaxal ko trop muy nabaat bi wàcc gàncax gi vertaay ba neex ko lool waaye lu cay topp summa yahiiju fa taraahu musfarra ngelaw lu trois mois moo fay jaar ngelaw lu tàng la ñëw nga gis ko mu zone ba tekkeetul dara su ma yakunu xutaama topp mu deen am mbubit soo ci jëfandikuloon lu baax nag wa fil axirati adabun shadid soo ci defee lu baax nag wa maxfiratun wa ridwan kon njëriñ li la yàlla jox loolu mooy njëriñ li maddatu sabq li ñuy njëkkante nag du lenn lu dul xayraat xayraat ku li kulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul xayraat foofu lañu war a njëkkantee lu mel nii ñuy def dajale nit ñi fexee yiw dem ci ñoom dajale nit ñi fexe ñu yokk tiyaaba yi loolu mooy njëkkante ci ay yiw ñooñu nag ñi ci nekk ñooñu gënal yàlla te nag ku jàpp ne ay ranch ku jàpp ne ay 4-4 yàlla da koy teg ci balance ndax nga sa bopp yàlla du teg loolu ci balance te yàlla loolu fu intéressé ko loolu boo ci ëppalantee taxul nga raw jëm ca moom am xasiba allazina ya'maluna sayyi'at an yasbaquna ah muñ fi jiitu ci ñun mukk ñi xam ne foog nañ ne jëf lu bon rek duñ jiitu ci ñun ñuy jiitu ci ñun kay mooy ñi xam ne def ko katu lu baax lañ te yàlla na dafa jël catégorisé moom yàlla concours bi catégorisé ne ko ba joxe résultat yi ba pare ne ñett lañ summa awrasna alkitaba allazina istafayna min ibadina ñett mu ne mu doon loo leen téere bi waaye def leen ñu ñetti catégorie fa minhum zalimun li nafsi passé na à côté tooñ kotu boppam la mooy ndaa daal wa minhum muqtasidun day boole lu baax ak lu bon amaana yàlla jéggal ko waaye nag wa minhum saabixun bi xayraat am na koo xam ne ni moom jël na nga ñaay la jël na yiw yóbbu na ko bi isnillah ca loolu lépp mi ngi ko defee ci ndimbalum sama borom kon nag efficacité bi war a am fa'ilatu sabq bil xayraat ban efficacité la war a jëfandikoo pour xayraat mën a bari efficacité bi gën mooy ñu fexe ba lu ñuy def muy sax ñaari rakkay guddi gu jot nga koy naafile itam sax moo gën fukk yoo xam ne boo ko defee tey da nga yokkat bàyyiwaat dem defaat waaw ahabul amali ila llahi adwamuha wa inqal ak lum néew néew néew moo gënal yàlla ak boo xam ne njariñam dafa tas liggéey boo xam ne njariñam dafa tas moo gënal yàlla bu yamul ci yow rek ndax isa mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasatin sadaqatun jaariya sarax boo xam ne day dem ci jaamu yàlla yépp hôpital boo tabax tali boo defar jàngukaay boo boo boo wut yooyu mooy sadaqa jaariya waaye ilmun yuntafa'u bihi xam-xam boo fexe ba jàng ko ba tasaare ko ba nit ñi jub jëfe ci loolu tamit daf lay fekk sa bàmmeel aw waladun saalihun yad'u lahu doom joo yar ci lislaam nga dem mu ñaanal la taxaw sa ginnaaw ci la nga newoon ca lu baax mu yokk ko doom ju baaxul nag lu père bi bàyyi rek lay laaj peer bi lu mu bàyyi rek waaw pour mën a gañe ci li nga xam ne nii da koy bàyyi ci xaalis kon alxaayatu fi sab bi fi'lil xayraat lan lañ jublu lan mooy njariñu ñu njëkkante lu baax loolu ndax dañ koy njëkkante ngir njëkkante rek déet alxaayatu fii wal islaax defar nit moo ñu fi tax ñëw defar nit yàlla loolu moo tax ñu wàcce ci kaw suuf moo ñu defar nit defar nit nag baat la boo xam ne dafa dajale lépp lu baax moo tax ibnu abbas daan wax naan am na ci saar woo xam ne ni mu ngi ci alxuraan bu moom dong wàccoon ci kaw ci alxuraan doy na sëkk yàlla ci kaw doy na sëkk lay yàlla ci kaw nit ñi ca mooy suratul asr la lam yunazil allah min alquran gayra hadihi sura lakafat a ala annas muy wal asri inna al insana la fi xusrin illa allazina amanu wa amilu ndax wal asr dafa boole ñeent yoo xam ne dafa am solo inna alladina amanu nee na ñépp ca safara lañ jëm daal di sepp illa alladina amanu li dul ñu xam yàlla ndax gëm gi gën a rëy gëm mooy xam yàlla lu dul ñu xam yàlla bi ñu ko xamee pare ca jàng lañ koy xamee ñu jëf lu baax mooy amilu saalihaat ndax boo jëfee boo xamee te jëfee wa amul njariñ ñaareel bi mooy jëf lu baax ñetteel bi nag mooy wa tawaasaw bil xaqi mooy def daawa ilayhi woote ci nit ñi bañ jëf lu baax def nga xam nga jëf nga fexeel ba nit ñi jëf mooy nga woote nit ñi ba jëf lu baax kuréel gu ma sa am di taxaw def lu baax rek kuréel gu bon dana taxaw di jàmmaarloo ak moom moo tax mu sant la nga muñ moo tax wa tawaasoo bi sabr mu dénk la nga muñ loolu mooy tax yëf yi mën a di jëm di jëm kanam loolu ba tey moom la Luqmaan doon dénk doomam ja di ko wax ne ko yaa bunayya laa tushrik billaahi te mooy xam gi muy xam yàlla ba ko bokkaale inna shirka la zulmun azim yaa bunayya aqimi salaah taxawalal julli te mooy jëf gi waa wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar digleel lu baax tere lu bon te mooy daawa bi woote nit ñuy fexee jëf lu baax waaye nag wasbir ala ma asaabaka te nga fexe ba li nga xam ne ni dana la ci fekk ca loola ngay def lu baax ñu bon ña la ca nar a contrecarré loolu na ko fexee fexee muñ mooy tax mu jëm fa nga soxla woon mu jëm fa kon baax ci sa bopp jaamu yàlla nga mën ko lool foo toll yaa ngi ci der gi di weer am na solo trop waaye amul njariñ am na solo waaye amul njariñ ndax njariñ gi ci yow la yam ndax dangaa yam ci ñaari rek yamale ko fa mooy xam nga jëfe nga fa ko yamale li nga waroon fexe nag mooy li nga xam keneen keneen jëfe ko ndax yàlla du teggi mbugal ak i nattu ci kaw jaam ñi bu fekkee dangaa yam ci salaax rek yam ci xam naa jëfe naa rek loolu du tax mu teggil la ko ndax xadis moo ñu ko nettali na bintu Jahsh nee na yenn saa salaam dafa jekk ci àgg mu ne talbet jub ci diggu guddi gi naan laa ilaha illa allah di tudd yàlla ca kaw waylun lil arab min sharrin qad iqtarab musiba ñeel na arab yi musiba ñeel na lislaam waa gaa yi lislaam yi ci musiba boo xam ne ngi leen fuglu mi ngi ñëw ci ñoom waaye lu ko Zeynab laaj anuhli ko fii naa saalixuun kon ñun dañuy sànku ñuy teg ñun si ay mbugal te ñu baax ñu ngi ci ñun mu ne ko naam waaw isa kasural xabas lu bari su lu bon demee ba bari nett nañ ci beneen xadis ci ne yàlla subhanahu wa dafa yónni benn malaaka ne ko demal ca dëkkub sàngam nga alagal ma leen ndax seeni tooñ yi soof na ma malaaka bi ne yàlla wallahi am na fa sa jaam boo xam ne nii inna fihim abduka fulanan lam yaasika xattum tarfata ayn am na fa sa benn jaam boo xam ne nii musula mooy tarfatal ayn mosula mooy tarfatul ayn yow yàlla yi ko yàlla wax fa bi bihi da demal nga tàmbale ca moom fa innahu lam yatama'ar wajhuhu fiya yawman wahida musta ñagasal kanamam ngir mer ci tooñ guñ may tooñ kon demal nga tàmbalee ca moom kon loolu may won ne li nga baaxal yow da war a fexe baax gi nga transmettre ko keneen su yemee ci yow rek njariñ li bariwul kon muslixuun yi seen njariñ des na ndax balaa duñ ko tegg ci ñoom ñoom ñoo am njariñ muy muslixuun yi waaye saalixuun yi seen balaa taxul ju ko teggi nañ jàngandoo bu ñu neexee suratul huud wa ma kaana rabbuka li yuhlika al qura bi zulmin wa ahluha muslixuun waaye waxul wa ahluha sunu borom du alak aw xeet ci bàkkaar lu dul ne wa ahluha muslixuun la wax dañuy defare waaye saalixuun rek doyul doomu aadama nag li tax ñu war koo defar mooy dafa nekkul dafa nekk benn être boo xam ne dafa xaw a complexe li ko li ko composé dafa bari moom doomu aadama composé na ko suuf te mooy yaram wi te yaram wi li koy dundal mooy inna laka àllaa tajua fiha wala taara wa innaka la fii fiha wala tadaxaa muy maakulaat yeeg masrubaat yeeg malbuusaat yeeg maskunaat yi loolu mooy dundal doomu adama li ngay lekk li ngay naan ak fa ngay dëkk ba naaju doo ko doo la doo la agsi sa kaw yooyu mooy tax sa yaram nga koy defar sa xel moom la la gënalee bépp loo xam ne ni bàyyi ma la ba nga féete ko kaw ñetteelu composant bi mooy ruux ruux googu nag moom la la roof te moom nafxatun bi la moom mooy la ko ëf waaye lu am kumpa la ndax ci moom la jóge yasalunaka ani ruux li ruux min amri rabbi ca moom la jóge kon moom mooy li nga xam ne li ñu xamul dara nit ñeek waar nag ca waar moom muy dundal ruu waar mooy dundal ruu niñ néeg waar rak ñeenti xaaj lañ alladina la yataxammaluuna samaa zikra bi aadanihim yanfaruna minha kama yanfaru min al asad am na ci ñoo xamante nii moom amuñu capacité déglu waarekat su taagee danaan fajal fajal fajal bi suñ ko dee wax fen ñu daw fa jóge fa ndax la day mel ni day lakk seen nopp yi waare day mel ni dafa lakk seen mott mooy nga xam ne ni seen xol ya dee na mooy mawtal xoloobu ñooñu ñooy ñan alquran moo ñu koy nett mu ne wa minhum may fa ma lahum an tazkirati mu'ridin ka annahum xumurum mustanfira farrat min qaswara mooy ñi xam ne ñi bu ñu déggee waarekat dañuy mel ni ko gisu gaynde nañ koy dawee gaynde noonu la ñuy dawee waarekat am na ci nit ñi ñoom la ñu woowee mawtal xulub am ñoo xam ne ni ñoom ñooy mardal xulub yi seen xol yi dafa feebar mooy naa naafiq yi dañuy nekk ndoog yow nga waar leen ba pare waaye fa inna aadaanahum ghayru amina la tusilu laa tusilaha ila al qulub la nga leen waare seen nopp yi dafa gàtt amut amut kóolute ba delloo ko ca xol mu jëfandikoo ko waaye day dugg ci bii jaari ci bee génn fii la ko dégge bu demee fàtte na ko fa saasa ñoom la alquran di ñu wax ba tey ca mooy naafiq yi wa minhum man yastami'u ilayka hatta idha xaraju min indika qaalu lilladina utul ilma maza xaala anifa lu ñu leen wax léegi maa xaala anifa da ngay aara ba àgg ñaan waa lu ñu doon wax léegi maza xaala anifa ulaika allazina tabaa allahu ala qulubihim wattabau ahwaahum ñooñu yàlla moo kaste seen xol yi ñetteel bi allazina yufassiluuna fi zikra fa yasmaunahu fa yasmaunaha min baadi nnaas duna baad am ñoo xam ne ñoom dañuy ràññile li ñu koy wuyu ci ñi ñu ñuy déglu ah diw nangam la sant de ñu dañ koy déglu kon ah diw borom daraja la de ah dañ koy déglu ah diw borom xaalis la de ah dañ koy déglu diw nit ñi dañ koo xam ne day feeñ ci télé bi de ah dañ koy déglu waaye boo ci yooyu dañ naan moom muy diw rek daal lay romb jàll ñooñu ñàkk nañoo xam ndax ñooñu ñaa ahlu taif ahlu makka ñooñu noonu lañ demee woon bi yàlla yabale yéen saa salaam mu leen di waar ñoom amuñu lu ñuy i'tiraad ci alxuraanul karim ndax am nañ xam am nañ ne amul mucc waaye jëmmam ji lañ jëmu naan borom bu mu woyof mi ngeen bëgg ñu topp ko wa qaalu law laa nuzila hadha alquranu ala rajulin min alqaryatayni azimin law kaana ala rajulin azimin min alqaryatayni su fekkoon dafa nekk ci góor gu baax gu gu am daraja gu bari xaalis ci ñaari diggante ñaari xare yi muy Taayif ak Makka boobaa ñu topp ko kon ñi baax ñooy ñan allazina yastami'una al-zikra min kulli ahadin ñi xam ne nii zikra ci waare ci ñépp lañ koy dégg topp nag nit ñi seen wax du alquran fa yantafi'una minha ma huwa xaq ñu jëfandikoo ca jariñoo ca la cay njariñ delloo la la nga xam ne nii da koo ñaawle ñu sànniwaat la ko moo tax alquran nañu fa bashir ibadi allazina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana ulaika allazina hadahumullah ulaika humum ulul albab foofu la ñu jeexale foofu dugg nag ci suñu jabhat alxamsa yi nga xam ne nii moo ñuy tere ñu jëfandikoo suñu waxtu aljabhat alxamsa bi ñu ci njëkkali mooy ashaytaan mooy jabhatul ula bi inna shaytaana lakum aduwwun fattaxizuhu aduwwa innama yad'u xisbahu liyakunu min ashaabi sair mu ne ñu seytaane seen noon la ndax yitteem yépp mooy ñu yóbbu leen safara aay bi bu ñu ko jàngatee dañu gis ne ñaar moo ci nekk xabarun yujibu tasdiq information bu ñu war a gëm mooy seytaane seen noon la ak amrun yujibu tatbiq ndigal lu yeyoo def te mooy fattaxisuhu adwa considère leen ko noonu waa seytaane lu ñu koy considéré noonu dana doy waar li tax muy doy waa mooy koo xamante ne nii mënuloo koo rey ndax yàlla moo ko garanti dana fi toog ba ba àpp yi jeex qaala anzirni ilaa yawmin yub'asun qaala innaka minal munzarin kooku moom ndax mën nañ koo rey noonu boo xam ne mënoo koo noo war a xeex ak moom mënuñu koo dóor koo gisul noo koy dóore innahu yaraakum huwa qabiluhu min haythu laa ko ñetteel bi mënuñu ko saaga moom wàññi ko dara mënuñu koo chat mu saaga wala ñu ŋàññi ko ba mu wàññi ko dara ndax lan koo xam ne yàlla moo ko rëbb ba pare in wa inna alayka lanati ila yawmi diin lu mu koy safati am xar buñ ko buñ ko buñ ko rayee ba pare fees gi lu mu koy wàññi yàlla rëbb na ko ba pare ñun suñuy saaga ak suñuy ŋàññi ko kon ñaari mbir dong lañ mën a xeexeen moom mooy lan bi ci njëkk mooy lan adamu ittiba'i xatawaati yi ñàkk a topp yi traceem ñu ñu traceel ñu war faa jaar mooy bi ci njëkk moo tax yàlla na ñu yaa ayyuhal lazina amanu la tattabi'u xutuwaata shaytaan wa man yattabi' xutuwaata shaytaan fa innahu ya'muru bil fahsha wal munkar moom na du tàyyi fahsha lay digle wala munkar da lay njëkk a digal fahsha defal lu bon su ko munta am boo defee ba pare mu digal la munkar yaa baax góor góorlu nga ba defoo lu bon da lay tere julli boo góorgóorloo bu julli mu ne oh yaay jàmbaar fi mu toll ñëpp a ngay nelaw pour yàq sa jëf du tàyyi kon moom shaytaan la'natullah alayhi ñaareel bi mooy naq su jundi yi fexe ba wàññi kuréelam gi mu war a yóbbu safara moom nee na danaa yóbbu ay kuréel safara danaa fexe ba mu fees yow fexeel ñu wàññeeku fexeel ñu wàññeeku loolu mooy xeex beeg moom moo tax imaam Ali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ko ne ko fa wallahi la in yahdi bika laahu rajulan wahidan xayrun laka min humurun ni'am yàlla jubale la ci yow kenn nit moo gën fi yow humurun ni'am man duma ko firee gileemu arab yi xonq yi waaye dama koy wàccee ci sunu waaqe bi ba mu nuroog ñun mooy ranch yi ndax moom lañ gën a bëgg ñoom moom lañ gënoon a bëgg comme que ñun fii loolu lañ gën a bëgg danaa ko fire oto yi rafet yi kër yu rafet yi nee na nit jubee kenn ci yow jube ci yow loolu ñu defal la ci ay hangar euh, kenn jube ci yow moom moo ko gën te nag yàlla xamal nañu nee na nañu iblis moom lam njortoon ci ñun ñun lekk nañ sunub jëw lam yottanti ñun lu bara am na wala qad saddaqa alayhim iblis zannahu fattabi'uhu illa fariqan min al mu'minin ñu néew ci jullit ñi rek ñoo ko toppat kon jabhatu saani bi mooy quranaa ussu ñaareelu obstacle bi mën a dox suñu diggante ñu jëfandikoo ak suñu waxtu ginnaaw seytaane mooy àndandoo yu bon yi àndandoo yu bon yi nag ñett kase lañ axun kal xisaa mbokk moo xam ne mook dundayam mooy ki nga xamante nii daf lay waar mooy ki nga xamante ne nii soo fàttee mu fàttali la mooy ki nga xamante ni soo xamul mu xamal la mooy ki nga xamante ni boo gàttal nga sa digganteeg boroom mu fexe ba nga jëf jëm sa digganteeg boroom beneen ax bi mooy axun kat dawaa mbokk moo xam ne nii comme garab xam ngeen ne garab yi dañ ciy bind ci suuf képp koo xam ne feebaroo wuroo koo naan ndax boo ko naanee mën ngaa xaru am na ci mbokk yi ñoo xam ne nga war a doxalee ak ñoom xam ne àdduna rek leen intéressé léeg-léeg nga leen di boo paree leen amee ci soxla soos da tegaat ne tegg ndax ñoom mbiri niti àdduna lañ soo paree nga nekkaat ci sa yàlla yow nekkaat ci sa nitu àllaaxira da ko soxla léeg-léeg léeg-léeg nga bàyyi ko ni ngay def garab nga leen def soo daroo rek ngay tax nga soxla leen am axu boo xam ne nii moom kat daa comme feebar feebar moom kenn du xëy suba di ko ñaan amul kenn ku xëy di suba di ñaan kooku mooy nga xam mun laa jëriñ àdduna mun laa jëriñ àllaaxira kooku da koy teg ne dege da nga koy bàyyi nee rek mu daal di jàll na le passer à côté su ko defee nga mun a am sa jàmm bañ koo topp moo tax ñi nga xamte ni boo leen toppee musiba lañ lay dugal mooy ñu yàlla di nekk ci alxuraan al axillaa yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al muttaqin bis boobee ña nga considéré woon xarit te du ñu woon ay xarit te amuñu njariñ duñ la fàttali suba ñooñu suba yow yowmal xiyaam ab rëbbunte lay doon ndax da ngeen ni ku ne da ngay muulu sa morom ndax ak nooneel lay mujjee ginnaaw ba mu nekkee ak xaritoo yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla li mu ko digal mooy muñal sa ci ànd ak ñi baax ak lu mu la mën a takk lu fa rek muñal pour ànd ak ñoom <clears throat> wasbir nafsaka ma'a allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi loolu la waykatu <clears throat> mauritanien bi dajale ko ci benn bayti dajale ko ci ay bayti tënk ko ci ñetti ñooñ nga xam ne ni ñooy say àndandoo ki nga xam ne ni dawaa la mooy ki nga xam ne ni garab la ak ki nga xam ne ni risa la te mooy dund gi nga xam ne da koy soxla foo toll ak ki nga xam ne ni moom daa la mooy jàngoro doo ko soxla mukk annaasu minhum dawaun fattaxisu lahu ilayhi taxtaaju axyaanan fa axyaana wa minhum kal risa dahra tatlubuhu fa lasta anhu ganiyan aynama kaana wa kam axan lasta muxtaajan lahu abadan kat daa yusqa bihi l insaanu azmaana kooku moom comme daa mënoo koo jariñoo ba faaw ñetteelu jëfa bi nag mooy sa nafs sa bakkan bi te mooy noon bi la gën a jege bakkan moom mooy noon bi la gën a jege inna wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la am bi bisu moom alxuraan boo xoolee am ammaara la wax ammaara mooy koo xam ne laa ya'muru waahidan wala isnayn innama ya'muru kasiran dala koy digal lu ba ndax siixatul mubaalaga dala koy digal fu mu toll rek fu mu mën a ami pexe rek nafs moom lu ne lay digal ndax nafs bokk na ci li ngay xamee ne sa nafsu baax na wala baaxul ni nga ko mën a xamee bu ñu waxee jëm ca yàlla def lu baax sa nafsu day tàyyeel suñu waxee jëf ci lu bon sa nafsu day sawar lool sa àq doon nanga ko ci wàññi dara buñ ko wàññee nga xuloo te àqu jàmbur àq buñ la boo xam ne nga ko war a joxe da ngay bëgg mu wàññeel moom la ñu alxuraan di fii waylun lil mutaffifina allazina iza taaloo ala naasi yastawfun wa iza kaaluhum aw wazanuhum yuxsiruun ñoom noonu lañ nekkee ki nga xam ne ne loolu da koo dal jàngoro boobu da ko dal noonu lay mel mooy moom boppam rek moom moo koy ñor ki noonu lay ñëwee ci jabhatu rabia mooy xéewal yi an ni'ma fama bikum min ni'matin fa min allah xéewal bu ngeen mën am nag yàlla moo leen ko jox te nag xéewal yàlla yi su fekkonte ne yéen a koy compter mun leen ko ngelaw li xéewalam la jox ko kenn mu téye ko su ko defee boo noonu ak moom mu la koy xañ déedéet da koo bàyyi lépp lépp loo xam ni njariñ la da ko bàyyee nga mënta jariñu comme ñëpp wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha nit ak xéewal yi nag ñeent lañ doomu aadama xéewal ñeent la am na koo ci xamante ne nii du yëg ne mukk xéewal yi am na njariñ fi moom lu dul na da ko ñàkk mooy ki nga xam ne nii njariñu xolay maatu zawqiyaam yi muy yi muy yi muy ñame ndax saf na xorom ak kaaneeg yooyu jàpp na amul njariñ ci moom kañ la koy xam bu sibroo mu ne yë ndeke kon loolu am na njariñ ci man bëtam yi du yëg ne mukk am na njariñ lu dafa gis benn waaye boo xam ne fi mu bëgg a jaar mënu faa jaar ma ngay làmbatu mu soogay xam ne am na njariñ lépp lum ñàkk ci lay doo xam ne am na njariñ rein yi mu am xol bi mu am lépp lu am rek su demee ba commencé am problème la yëg ne yàlla joxoon ni ko xéewal bu màgg a màgg te moom santu ko ca ca mi ngi topp xaalis xaalis xaalis xam nañ ni xéewal gi mi ngi fi danañ ko yëg duñ bàyyi ba mu dem ñu doog koy yëg waaye seen problème mooy ñoom xamuñu xéewal yi fu mu jógee dañ koy delloo seen bopp ñooñu nag seen njiit mooy xaaruun xaaruun lu waxoon qaala innama utitu ala ilmin indi soo ko daan wax sarax ñu danaa ne mo ma góorlu ci sama xam-xam bopp ba am lii nga naan ma ay dee dem leen ngeen liggéey comme man day jàpp ne moom xéewal googu mu ngi ko jële fi boppam waaye jëlewu ko fi yàlla moo tax loo ci gis fa naa bi ko bi daaril arda rek moom ak këram lañ boole rek sóob ci suuf am na ci benn xadis boo xam ne dafa ñëw ci euh, saxiixul Buxaari ci waa banu Israil ñett ñi daf caa amoon koo xam ne nii aqra la woon ak abras ak ama abras bi malaaka mi daf koo ñëwal yàlla moo ko yónni ne ko yow lan nga gën a bëgg fi mu toll nii abras mooy ko gaana li nga gën a bëgg fi mu toll nii mu ne ko sama yaram yu wér sonn naa nit ñi ngi may daw malaaka bi ne ko baax na daal koy am lu mu ko def nii rek yaram mi liis lool rafet ah mu ne alhamdulilah mu ne ko loo toppaat loo bëggaat mu ne man daal bëgg naa daal ay gileem daal soxla naa ci lu takk mu jox ko gileem yu doy def leen ñu ëmb ñuy jur rek mu wacc ko fa dem demaat ci koo xam ne ni moom la ñuy wax al aqra mooy koo xam ne dafa lel ba ca ndong la mu ne ko lan nga gën a bëgg mu ne ko karaw mu raaye bopp bi rek karaw gi daal di ñëw mu ne ko topp lan mu ne ko nag yu baax te am soow te mën a jur te bari mu wax jox ko ko mu daal di koo am mu wañ ko ginnaaw mu dem ci ama ba muy gumba ba ne ko loo gën a bëgg mun a gis rek wallaay xoole rek xam couleur yi ni mel mu jox ko ko mu daat koy am mu ne ko loo gën a bëgg mu ne xar xar ak jur gu bari rek xar ak bëy daal lu ma ci mën a am daal xeeb naa mu wax ko mu jox ko mu daal am ñu teg ci ayaat mu daal di dellusiwaat ci ñoom cam njëkkee mooy mooy abras bi la njëkkee ne ko man de doomu yoon laa ibnu sabil laa dem naa ba sama paas jeex na xamatuma fu ma jëm te maa ngi ni xiif naa ma bëggoon nga jox ma ci sa kii rek loo ma mën a dimbalee ma dem bu ko defee faj sama soxla mu daan ne ko lii sama bopp laa ko liggéey maa ko xalaat ñafe ko maa ko dolle ci maam ba ci maam kaabiran an kaabirin laa ko doonnoo sama maam maam maam ba mu doon bëgg si ci man nga naan ma ay yàllaa la ko jox mu ne ko waaye nekk ko fi woon limal ko fa mu jaar ndax malaaka bi may wax ak mu ne ko déedéet mu ne ko bu fekkente ne li ngay wax dëgg la bu fekkente ne ay fen la alal ji nga am yàlla ko yàlla nangu ba mu koy wan ginnaaw alal yëpp dem na mu melaat na meloon kooku dafa santul yàlla ca lañ ko jox mu topp ca daal dem ca aqra ba mooy ki lel mu jaar ak moom fekkee jaar moom mu won ko moom itam ne ko bu fekkente ne li ngay wax dëgg la ay fen la alal jooju nga xam ne nii noonu la ñëwee woon yàlla na ko yàlla kiyaat ba mu koy wan ginnaaw la alal ja dem mu dem ci ama ba ama ba ne ko wallahi li nga wax noonu la demee noonu la ko yàlla dogale woon yàlla day amu woon ay bët moom a jox ma xool amu woon alal moo ma ko jox mu ne ko nag jaar naa foo xam ne dañoo weddi xéewalu yàlla yaarifuuna ni'matallahi summa yunkirunaha dañuy xam xéewalu yàlla ba pare dem weddi ko yow nag meloo noonu daal di jël yeneen alal dollil ko ko mu gën a sakkanle gën a bari le ñetteelu kuréel bi allazina yaarifuunaha wa yaarifuuna min ayna atat wala am an sukriha ñetteelu kuréel mooy ñi nga xamante ni nag ñoom ñoom naam xam nañ xéewal li mu ngi fi xam nañ ci yàlla la yàlla la jóge waaye dañuy topp xéewal yi topp ko topp ko fàtt fàtt yàlla xéewal yi la ñuy topp ba fàtt fàtt yàlla ñooñu nag ñi leen di misaal mooy ñooñu nga xamante ne nii ay arab lañ doon naafiq yi nekk ndowoon ak Madina yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bu leen yéen sallallahu alayhi wa sallam woo ci jixeet ñu naan ko ñun duñu mën a dem kat parce que kat yaqu sa yaqul laka al muxallafuna min al arab shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim ñoom dañ ko daan wax naan ñun dey duñ mën a dem ndax suñ doom yi ñuy sàmm ndax suñ alal yi ñuy sàmm moo tax duñ mën a dem jihaad yi ñooñu fàtte nañ yàlla tax ñu fàtte yàlla mooy yàlla moo leen joxoon xéewal yooyu ñu ne ci xéewal yi topp ko topp ko topp ko fàtte nañ yàlla ci sant ko kuréel gu ñeent gi rek la yàlla gërëm te mooy ñu xam ne nii ñoom xaar ñu ba xéewal gi dem ñu doqee xam xam nañ ne xéewal ga ci yàlla jógee nekkuñu ci xéewal gu topp ko ba far bañ a sant yàlla te ñooñu nag yàlla mooñ wax nee na ñu néew lañ moo tax mu ne wa xalilu min ibadiya shakur ñu néew si jaam ñi ñoom ñoo may ñoomay may sant ñu bëri na dañoo foog ne sant mooy jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba tubaa Touba lim bëgg mooy lim jàngale nga am comportement boobu loolu mooy santam sant Serigne Touba mooy nga fexe ba comportement bi mu jàngale moom yow nga mel ko ndax yàlla loolu la ñu wax i amalu ala daawuda shukura shukur dañ koy jëf comportement lay doon nga wane ko su ko defee ñoon na yow yaa ngi koy sant aljabatul xaamisa nag mooy adduniyaa àdduna nga xam ne moom moo boole yooyu yépp moom moo leen boole te mooy aljabatu alxaamisa te moom mooy àdduna àdduna nag dafa am benn xakim boo xam ne ni jox na ci misaal mu am solo lu mu si wax nee na saa yoo gisee gaal di daw ci ndox sa xol du rëcc doo tiit waaye boo gisee ndox si biir gaal sa xol day rëcc day tiit boo demee gaal gaa ngay dox ci biir ndox ma nga jekk ba caag ndox ma di gis nga koy gis ci biir gaal gi da nga commencé tiit ala waaye li fekk gaal gi mu ngi daxu ci kaw ndox mi ndox mi nekkul ci moom rek doo tiit nee na noonu la àdduna mel nekkal ci biir àdduna waaye bul jël àdduna def ko sa biir xol nekkal ci biir àdduna waaye bul jël àdduna mukk di ko def sa sa biir xol min at-tabi'i an tara fi al-ma'i lakin min al-khatar an fi as-safina fa kun anta fi qalbi dunya wala tak wala takun ad fi def say biir naa sax naam dese nañu fi eh, kayfiyatu mujaabahati hadhihi al waaye du ñàkk ne xëy na waxtu yi ah mën nañ cee barkeel jayit kon jabahaat yooyu dañ koo tënk ci ñaari arme yoo xam ne ñoom moom la am ñaari arme la am benn bi jay say ni la jay su benn mooy jay su shahwaat arme bànneex bi ci des mooy jay su subahaat arme lënt lënt te mooy réer te nit ñi dañ leen a xaaj ci ñaar ubbaadu shahwa jaamukatu seen bànneex yi wa ubbaadu subha ak jaamukatu lënt lënt yi nga xam ne nii lu lënt rek ci lal moo leen neex ci lañ bëgg di wax xamuñu dëgg-dëgg amuñu xam-xam dañoo réer shahwa nag dañ koo xaaj ci ñaar shahwa xisiya ak shahwa batniya shahwa maanawiya shahwa xisiya mooy shahwa yi nga xam ne ni yaa ngi koy yëg ci sa juróomi organe de sens yi muy cinq sens yi yooyu ngay yëg foofu mooy shahwa xisiya beneen shahwa bi ci des moom la ñu wax shahwa maanawiya mooy yi nga xam ne da koy yëg ci bëgg ngay bëgg alal bëgg ngay bëgg daraja ak yu demee seen noonu shahwa xisiya mooy shahwatul na wal far ji noonu lañu ko tënkee borom xam-xam yi nee nañ shahwa léppam mooy shahwatul na wal farj bànneexu pay ah ak bànneexu biir te mooy li dugg ci gémmi ngi di di jaar di dem moo tax dafa am nit ñoo xam ne ni nag côté boobu la ñàkk ma ne lu ci ëpp nag shahwa boobu fi mu gën a jëm mooy ci waxambaane yi ci def ay alaqaat jinsiya yoo xam ne ne xeyru sharia la lu yàlla nangul ci ay ay ay ay séq ñoo xam ne ni lewuñu la wala di def taatil muxadaraat di dem di di jël ay ay ay drogue ah wala foo yaa ngi ci musique wala di dem ci ay soirée di baatare ah yooyu shahwa yooyu ci jeunes yi la gën a jëm moom lañu wax shahwa al hissiya moo tax yenn sansan daf nañu woon ku ma garantil ñaar yi ma garantil ko àjjana man man lii maa bayna yi wa ma bayna rijlayhi adman lahul janna képp koo xam ne garanti nga ma li nekk sa diggante ñaari lex yi muy sa làmmiñ bi fexe nga ba lu ciy dugg lu leew lay doon fexe nga góor góorgóorlu nga ba sàmmal nga ma li nekk sa diggante ñaari ñaari tànk yi te mooy sa pëy bi nee na ñaari ko ma ko sàmmal àjjana gi moom maa la ko garanti man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yooyu moom mooy shahwa hissiya shahwa maanawiya nag mooy xubbu riasa bëgg nguur xubbu zuhur bëgg di feeñ bëgg nit ñi di la jugal taxaw boo ñëwee ah bëgg nit ñi di la dara jaal foo toll loolu moom mooy sëxwa sëxwa maanawiya su fekkente dañ la koy defal yëgoo ci dara nag alhamdulilah kooku lañ ko war a defal waaye ki nga xam ne bu ñu ko ko bàyyi la defal sax mu mer ca kooku yeyowu ko loolu mooy sëxwa bi nga xam ne di mooy sëxwa sëxwa maanawiya bi ñu bari nag dañoo foog ne alal boobu nga xam ne sëxwa maanawiya la bokk mooy tax nit ñi teg la ci benn nga am benn makkaan mar moo xafil mujtama nga am benn place bu kawee ci société bi te loolu taxut nga am ko yàlla mi ngi aje nit ci xam-xam ak ragal yàlla loolu ci la yàlla di aje nit waaye du ko aje ci yeneen yoo xam ne nii mooy na yooyu soo xoolee nabiyullaahi daawuda bi nga xam te ni yàlla nee na ko tànnal sa xeet bi kenn ku leen jiite taalut la tànnoon taalut daana genn wàll nit la woon nit ku gàtt la woon amul alal amul dara mbubb moom sol sax amu ko ñu ko waaw nan ñu tànnaloo ki nga xam ne ni du alal amut forme jëmm ji baaxut ah, nga bëgg mu jiite ci lii ñu jëm te ñun ñoo ko ëpp alal te fekk ne yàlla ay critère am ragal yàlla la ak xam-xam moo tax wa qaala lahum nabiyuhum inna allaha qad ba'asa lakum taaluta malika qaalu anna yakunu lahu almulku alayna wa nahnu ahaqqu bilmulki minhu wa lam yuta sa'atan min almaal qaala inna allaha istafaahu alaykum wa zaadahu bastatan fil ilmi wal jism kon loolu mooy njariñ ci loolu lañu war a loole kon doomu aadama nag ñu ngi mbëkk gaal di dem di def ay ay ay aventure wu di di dem di dugg ci gaal gi pour dem ay Europe wuti xaalis te seen diine jarul leen ko jaam yàlla jarul leen ko loolu nag mooy yëfi dof dëgg dëgg dëgg dëgg ngay def di intixaar dem di dem di di àngu loo xam ne ni sa bakkan mën na caa mën na caa des ca njariñ dong nga ci wuti mooy chehwa chehwa maana yi boobu muy wax muy xaalis boo ñëwee jaay ko sa moroom yi am na oto am naa nangam pour boo delsi la mën ñu ne ca loolu rek nga ciy wuti ndax wuti ko mukk ngir yàlla ñu ci bari wutiwuñu ko ngir yàlla ndax bu doon yàlla rek moon tax a fii jéem a jàppale seen ay waajur lu leen yàlla jox ñu doylu ci isa asbaha ibnu adam aminan fi sirbihi lahu xuuta yawmihi ah faka annama xisat lahu dunya wa ma fiha nit ku fekkente ne ne xëy nga suba sécurité am nga ko fi nga fi ngay dunde am nga xuuta yow mi yi gis nga yent bi li mu wax xuuta yow mi waxul euh, dépasse weer da dépasse benn fan am nga ko fi nga fi nga fi nga nekk loolu mel na ne jox nañ la àdduna li ci biiram ndax buñ la ko joxoon loolu nga ci man garde wut sécurité nga ci am loo dunde nga ci mën am te benn fan nga ko mën a am parce que di nga dajale denc ko taxul nga man koo dundee ndoo dañ caa mën a jël pour bis bi nga dunde ko te boo xoolee ba dee nga fekk la dañ la koy séddalewaat rek sa sa sa war a say moo tax euh, shaa'ir da doon laa tasalanna bunayya aadama xaajatan wasali lazi abwaabuhu laa tuxjabu bul mbëkk gaal laajal yàlla mu wërsëgale la allahu yardabu in tarakta su'aalahu wa bunayya aadama xiina yusalu yurdabu doomu aadama yi boo leen laajee moom bu yàggee ñu mer suuf sax boo doon xëy bu set nga ne jox ma ko bu yàggee mu so nga soof ko yàlla rek ngay bañ laaj mu lay mere maakuud yi da doon wax naan iza aradat lii fi zamani xaajatun wa xad ashkalat fiiha alayya almaqaasidu waqaftu bi baabillahi waqfata daari'in wa qultu ilaahi inni laka qaasidu wa lasta taraanii waaqifan bi baabi man yaquulu fataahu sayidi sayidi alyawma daaxilu nee na man duma ma rang ci buntu kër kenn koo xam ne nii dañ naan ma daafatu tey ca yàlla ubbi buntam du ko tëj mukk damay dem ci ko buntam du ko tëj mukk waaye duma dem ci koo xam ne dañ naan ma dafa fatu mun la recevoir yu demee noonu jay si subha te mooy subha boobu arma bi mu am te mooy lënt-lënt yi ñàkk xam moom tam dañ koy wax xismu ñaari xaaj subhatun fi taamul ma allah wa subhatun fi taamul ma annaas jëflante gi ngay jëflante nit ñi mën naa am lënt comme jëflante gi ngay jëflante yàlla mun naa am lënt jëflante gi ngay jëflante ak eh, yàlla moom tam dañ koo xaaj ñaari xaaj subha aqadiya mooy subha boo xam ne ci pas-pas la jëm lënt lënt ñàkk réer goo xam ne nii ci sa pas-pas la jëm kooku it fexeel nga moytu ko ca loolu nag ñi ëpp ñi muy dal mooy borom xam-xam yi borom xam-xam yi la ëpp ñi muy dal muy falaasifa yeeg mu fakkiruñ yooyu ñoom la ëpp muy dal ndax yent bi mooy ko ci xaddis nee na saytaan day ñëw ne leen ku keree nangam ñu ne dañ naan maanaam xam nga ñoom si lépp si ay misaan lañ koy teg euh, dañ koy def taadil comme dañ naan lii bu amee ci lii ci lii la jógee lii bu amee ci lii ci lépp si ay scientifique lañ koy teg léegi nag loolu fay mujje mooy ku bind loolu ku bind nangam ñu ne yàlla ku bind ku fay mujje bu ñu sa ci yàlla fa man xalaqallaa lay mujje ku bind yàlla nag loolu la yent bi waxoon ne loolu boo demee ba mi sa xol nag gaawal nga tuub nga dellu sa borom génn bunt boobu mooy nga xalaat yoo xam ne nii maa wala a tabia lay doon les métaphysiques nga ciy jéem a xalaat loolu foofu la lay yóbbee moo tax loolu lu jara lu jara moytu la moom la yonent wax ci xadis yaati shaytaan ahadukum fa yaqul man xalaqa kada wa kada xata yaqul lahu man xalaqa man xalaqa allah fa ida balaga zalika liyastaiz billah wal yantahi subatul ibada mooy lënt-lënt gi nekk ci jaamu suba bi nekk ci ibada mooy lu ci bëri mooy li shaytaan di la indil ci laab wala mu la koy indil ci ci ci julli ngay julli mu lay jamaj loo ngay jàpp mu naan la li nga def baaxut ñett nga waroon a raxas raxas ñaar suba yooyu itam day dugg ci ci jaamu yàlla kon xam naa waxtu yu mën nañ koo yemale axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin am nañ wax dëgg mbégte lool ci jataayoo fii ndax Daaru Muxti moom ku ne xam ne dëkku xam-xam la mu ngi ñaan yàlla mu yokk xéewal yi def barke ci dëkk bi sàmm kilifa yi fi nekk yi ñu fi fekk ak yéen jóge ca ñoom salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëfati waaye kay jërëjëf Mbàkke jërëjëf laa ilaha illallah euh, barakallahu fii ka sëriñ Sàmba yi jërëjëf yaakaar naa ne waxtaan wi am na solo lool euh, ñi ngi ñaan yàlla sunu borom rek mu defal ñu tawféex yi ñu mën koo topp bu baax a baax yaakaar naa ne képp koo xam ne teewlu nga li nga doon wax ci waxtu yi nga fi jël nii dana ci mën a jëriñu bu baax a baax yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp kon te defal la tawfeex bu baax may la gudd fan ak wér gu yaram yokk sax xam baax xam naa euh, dañuy jox menn mbokk sëriñ Abdou Khoudous Faye mu taxaw mu def benn taxaw setlu rek ci waxtaan wu am solo wi nga xam ne sëriñ Sambay doon na ko def xam naa suba insha allah ñu ngi fàttali ne euh, sëriñ Saliou Mbacké moom sëriñ Modou Fatou euh, moo war a ñëw ci fukki fan yi ak ñaar mu war a waxtaanee alxanaa muy doylu bu ñëwee ba ca talaata ja fukki fan yi ak ñett Euh, al oustaz euh, mbay Diagne mbay jaañ mooy waxtaanee euh, yarug sëriñ bi ak jeexital yi nga xam ne dana ko am ci doomu adama yi bu ñëwee ba ci àllarba ja fukki fan ak ñeent professeur Mouhamadul Amine Thioune dana waxtaanee gàllankoor yi jamono ji loolu incha allah mooy jeexitalu semaine bi kon ñu njëkkanteeg waxtu bi jox sëriñ Abdou Khoudous Faye mu def ab taxawu seetlu ci waxtaan wi bu am solo wi nga xam ne sëriñ Samba mi doon na ko waxtaanee أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وخديمه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu leen di nuyu te di leen siyaare tey jiital ci nuyoo bi sëriñ bi doon def waxtaan wi waxtaan wu am solo wii muy fàttali nu lii nu suñ borom may muy waxtu te limité ko te xamunu fu muy yem te nu man cee jëriñoo lool man cee loru tamit kon dooy ñaan suñ boroom mu dimbali nu ba sunu waxtu bañ a sànku ci lu nuy rëcc bu ëllëgee wax ji moom jot na sëkk mat na lool li nuy wax rek mooy jaxalana allah min lasina yastami'una al-xawla fa yattabi'una ahsanahu xanaa gën a farluwaat bu baax rek ndax waxtu yoom ndagam nañ ko limité te xamul fu muy yam nu góor góorlu ci di ko dundalee lii nu sol borom teg muy ay farata di ko jëfee na mu ne ko sante di ci teg lu nu man ci ay nawaafil muy julli juróom bis bu nekk sunu mborom teg na ci nun farata yoo xam ne fukki rakkaa la ak juróom-ñaar yooyu buñ ci farloo bu baax a baax di ko jëfee ni ñu ko sol borom sante di ci teg lu man cee ay la yi nga xam ne dafa am naafila yu ko war a jiitu ñu ñu jiital ko te ca war a tege ñu teg ko ca ba julli yooyu juróom jàll lu man cee ay tasbiixaat ak istixfaar ñu nekk ca su ko defee rek insha allah bu ëllëgee suñu borom bu ndajee moom yaakaar nañ ne suñu waxtu woowu dana fekk ñu jëfe woon ko loo xam ne lu na amal njariñ la ndax dëgg la nee nañ boo ëllëgee moom ña nekk barsaq ñépp lañ gën a bëgg mooy delsiwaat àdduna noonu ko sëriñ bi sëriñ bi waxe rek ne lañ gën a xemmam ñoom ña nekk barsaq mooy del siwaat àdduna ndonte as ndiir la ngir ñu jëf loo xam ne bu ñu delloo mu jariñ leen kon nag noonu ñi nga xam ne noo ngi fi te demagul nanu góor lu baax a baax ci taxawu farata yi di ci teg lu nu mën ci ay nawaafil di jëfandikoo tasbihaat tasbihaat yi nga xam ne yonent bi baaxee nañu ko sallallahu alayhi wa sallam xëy na doomu aadamam bu nekkee ci dara ab diir da koy sàppi waaye nag yi ñu mën a tudde yàlla bari na lool su ko defee rek loo ca nekk ba mu xaw laa sàppi nga dem ci leneen lu ci tudd yàlla wane subhaanallahi rek njariñ lu rëy rëy rëy la lay jëriñ subhaanallahi baat baat boobu donc rawatina nga teg ca wal subhaanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim loolu yi soo ko waxee nekk ca ba xëy na euh, mu sàppi la wala nga sonn nga dem ci leneen su ko defee sa dana jàll ci loo xam ne lu lay amal njëriñ la boo ne laa ilaha illallah baat la boo xam ne nit waxut lu ko gën ci aw lamiñam wax nañ ne baat boobu boo ko waxee fañ fañ koy bindi moom du romb ab sawaan ci diggante bi moom ci wiiw rek lay sos suy yéeg di dem ci fañ koy bind ci wiiw lu mu romb ci ab safaan ci diggante bi da koy effacer kon nu far lu baax a baax sun balam de yërëm nanu bëgg nanoo dimbali looli tamit xëy na nag noo ngi fekk noonu bu rëy bu am kàttan muy seytaan yi nu fàtteloo yi nu dëdduloo li nga xam ne mooy mooy sunu njariñ eh, tey ak ëllëg di nu jëme ci ay caaxaan yoo xam ne sunu lor dong lañ cey jëlee te moom day mel ne daf koo neexal ba yow waa ji dangay ngay defe ne moom nekk ca moom moo lay dàqal nekk ci lii nga xam ne moom la la suñu borom sant wante nag nu ñaan dimbalul yàlla rek yàlla nu yàlla dimbali teg ni ci yoon siraatam taqima yoon woo xam ne bu ëllëgee bu ndaje suñu borom duñ rëcc wasalaamaaleykum wa rahmatullah barakallahu fiik sëriñ Abdul Xudus Fay jërëjëf taxawu seetlu bi eh, am na solo lool jërëjëf ñu lay sant bu baax yow tam ci sa taxawaay ak ci sa eh, taxaw ci bu baax a kon ñu ngi sant bu baax mbokk mi rek ñu ngi koy delloo santaat sëriñ mbay xam naa rek dañuy njëkkanteeg waxtu wi ñëw ci sëriñ Xaadim Diouf mu ñëw ci xam naa ñaari laaj wala ñett rek bu ci xajee ci waxtu wi ba fekk ñuy mën a waxtu dog yu jot rek xam naa sëriñ bi bu ko defee sëriñ bi dana ci tontu bisimilah. bismillahi rahmaani rahim. Euh, mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu euh, sëñ Sam ñu ngi lay sant bu baax ci turu muassasatul Wafa ci waxtaan wu am solo yi nga xam ne àndil nga ko mu jëm ci njëriñal waxtu ak waxtu ni amee solo waxtaan wi nag euh, bari laaj yi dañ ciy jukki yenn rek su ko defee ndax waxtu wi lu ci des bareetut kii nee na day laaj ñi nga xam ne weeru koor bu teroo seen temps li ëpp dañ koy passé ci lu mel ni ay lido ak di dem yee wala ñuy seetaan ay théâtre wala yu mel noonu nee na ñooñu loo leen di dénk ci weer wu toll nii ñu bëgg koo passé ci yu mel nii. asalaamaaleykum ñooñu daal li ma leen di dénk mooy dafa am loo xam ne nii comme coffre la ab dencukaay. ñuy genre condamné ay tiyaaba lañ cay def te xam ngeen ne am nañu jiitu ab tëddaay lañ yore lañ defoon ca kondaane ba ca lañuy lekk ku xoolee li doon nag duñ ko fa lekk li kenn du ko fa lekk kenn du ko fa jariñoo ay xasanaat lañ fay jariñoo tëddaay bu yàgg booba nag noo ko mën a muñe rek noo ko mën a muñe rek bu la neexee koon li doon bu fekkente ne mën nga muñ tëddaay bu yàgg booba nga xam ne say tiyaaba nga ko war a jëfandikoo kon lu la neex mën nga koo def te li nga xamante ni moom laa koy dolli mooy kooku waxtam na xam njariñam te njariñu waxtoom mooy mu jëfandikoo ko bala muy weesu te yéen bi sallallahu alayhi wax na ci xadis ne laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir ki nga xam ne ni wax na ko effacer nañ ko téeméeri bàkkaar jëfal ko téeméeri tiyaaba ba pare mel ni ne ku ku goreel fukki jaam te kenn mënul def lu gën lu mu def bis boobu dul ku def lu ëpp li mu def ku def lu ëpp téeméer boobu rek moo ko gën le kon loolu maa ngi koy jox comme yóbbal su ko defee laa ilaha illa wax wahdahu laa sharika lahu al mulku wal hamdu wa ala kulli shay'in qadir mu remplacer ko li doy ndax tamit nag bàmmeel yàgg na de laay jërëjëf kii itam nee na euh, lu mel ni réseau sociaux yi nga xamante ne dañ koy faral di jëfandikoo lu mel ni WhatsApp Facebook ak Messenger ak yeneen yu mel noonu ne na bokk na ci nga xamante ne nit ki euh, am na ñoo xam ne mënuñu koo ñàkk bañ a jëfandikoo waaye am na ci ñoo xamante ne xëy na li muy jël ci seen waxtu dana bari lool nee na lool yan tegtal nga leen ciy jox wala boog yan conseil nga leen mën a jox ci loolu ak naka lañ ko war a mën a jëfandikoo. waaw réseaux sociaux yi moom. ci minal mustajiddaat yi la bokk mooy yu bees yi nga xam ne ni xëy na Occident ak technologie moo ko fi indi ñoom nag lahu ma lahu wa alayhi ma alayhi maa am na lu mu baax le ko am na lu mu bon le comme paaka la rek nit mën naa jënd paaka am ci bàkkaar nit mën naa jënd paaka am ci tiyaaba ki jënd paaka ngir agressé lu mu ci am bàkkaar ki jënd paaka ngir reyum tabaskeem lu mu ci am tiyaaba na ko jàppe noonu réseaux sociaux yi am na ñu ciy defub liggéey ah man da ci lay jàngee man de ci lay jàngee sama lu ma yàlla dénk ko su néew ci xam waaw kon nag nit mën na cee jàng dam ci njariñ comme nit mën na cee sànq sànke ci li ma ci li ma koy digal daal mooy mu mu xool nu ci lool ca papa yi li may digle ci réseaux sociaux yi mooy waajur yi nañ gën a surveiller seen doom yi ndax doom joo xamante ni xale bu jigéen la matalagul fukki at ak juróom-ñett mën a am crédit di ko def ci téléphone am mën a def appel vidéo di gisanteeg koo xam ne jikkoom yàqu na ba pare sàngoog mbàjjeem ñoom ñaar dong ñu ne di gisante loolu wax dëgg fa yàlla papa yi war nañoo ëpp surveillance ndaxte léegi dañ ne réseaux sociaux yi da ngay tëj sa buntu kër ba pare tëj nga sa buntu kër ba pare yaakaar ne sa xale yi kenn génn ci mbedd mi fekk ñu ngi ci mbedd mi tëj nga say bunt ba yaakaar ne xale yi kenn nekkul ci mbedd mi ak réseaux sociaux yi fekk ñu ngi ci mbedd mi ndax ña ngay waxal ña ca mbedd ma te ñooñu jikko ju ne la mu mel ni ki yu mat a bàyyi xel la itam ndax lu mën a sànq waxtu la euh, su ko defee kii itam nee na ki nga xam ne dafa bëgg a sàmmoonteeg waxtoom bu baax ba mën cee réaliser lu am solo ci ak dundam nee na yan tegtal nga ko mën a jox bu jógee fii nga xamante ne nga ko doon waxtaanee mu tàmbalee ko. waaw kooku moom dama naan ko li muy njëkk a def mooy xëy na mu mu mu dellu ci. mu dellu ci waxtaan wi xëy na su ci delloo gën a dana teewalu mën a xam nan la mën a jariñoo waxtam ndax jëbaxaat yooyu bokk na ci yi nga xam ne day dox digganteem ak mu jariñoo waxtam kon bu fexee ba jëbaxaat yooyu mënalu ko dara dana tax mu jëfandikoo waxtam beneen conseil bi ci des mooy nay jullee ci jàkka ji ñaari nit buñ juddoo doo woon juddu du juddu 85 de 2010 ñoom ñaar ñëpp kii daan juddoo jullee ci jàkka ji kii di jullee ci jàkka ji ki daan jullee ci jàkka ji ak mbooloo mi gën na koo gudde fan vingt-sept ans vingt-sept ans salaatul fasdi afdalu salaatul jamaati afdalu min salaatil fasdi bi sab'in wa ishrina daraja vingt-sept ans yoo xam ne moo ko gën a gudde fan ki xam ne ni julli juróom yëpp fii la koy jullisee jërëjëf sëñ Sam yaakaar naa ne euh, waxtaan wi am na solo lool laaj yi itam matale na lool su ko defee kon ñu ñaan mbokk yi nga xamante ne dañoo bëgg a topp waxtaan yi suba incha allah sëñ Saliou Mbacke la ñuy dal mu sëñ Modou Fatou Khari muy waxtaan ci alxanaawat